أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد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 fil baabi saadisi wal xamsiin wa an abi umaamata iyaas ibni saalabata al-ansaariyi al-haarisiyi radiyallaahu anhu annahu qaala zakara asxaabu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam yawman indahu ad-dunyaa faqaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam alaa tasma'uun alaa tasma'uun innal badaadata minal iimaan innal badaadata minal iimaan ya'ni taqahhul rawaahu abu daawuud rahimahullahu ta'aala al badaada bil baa'il muwahhadati waz zaalayni al mu'jamatayni wa hiya rasaasatu lhay'ati wa tarku faaxiril libaas wa amma taqaxxul fa bilqaafi wal haa qaala ahlul luga almutaqaxxil huwa rajulul yaabisul jildi min xushuunatil aysh huwa rajulul yaabisul jildi min xushuunatil aysh wa tarki taraffuh kon al imaam al xaafizu an-Nawawi ah, rahimahullahu taala ci garab gi ñu nekk ci tool bi di wax ci ngëneelu xiif ak mettitaayu waxu suunatil ayis ak mettitaayu dundu di doyloo ci ci lekk ak naan ak lu ñuy ak yu mel noonee ci yi nga xam ne man da ñàkk waaw nga xamante ne nii nit ki da koy soxla waaye bàyyi li nga xamante ne ni mooy bànneex yi hmm? nga xam ne cëru bakkan lañ waaye bàyyi bànneex yi ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu hadith numéro cinq cent seize lañ mu jëwoon a gis juróomi téeméer ak fukk ak juróom benn mu ne woon wa an abi karimata al miqdad ibn ma'di kariba radiyallahu anhu annahu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma mala'a aadamiyyun wi'aa'an sharran min batnihi walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu mooy xadis numéro 517 juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñaar mu ne waan abi umaama mu ngi koy jële ci sahaaba boo xam ne moom dàkkantala mooy abu umaama way waxoon naa la nga xool ko mooy kan Iyaas ibn Sa'laba Iyaas la tuddoon waxoon nañ la bu ko jaawalee ki nga xam ne mooy Abu Umaama Sudayy ibn Ajlaan al-Baahili radiyallahu anhu moo gën a siiw kii mooy Iyaas ibn Sa'laba kii ci waa Ansaar la bokk alors que kee Baahili la woon kii ci waa Ansaar al-Haarisi muy Iyaas ibn Sa'laba Abu Umaama al-Balawi al-Ansaari waaw radiyallahu ta'ala wa ardaahu eh, nga xamante ne nii mu ngi noonee. Ah albalawi al ansaari alxaarisi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na dakara dafa tudd ashaabu rasulillah sahaaba yonente bi alayhi salaatu wa dañoo alhamdulillah dañoo mës a tudd yawman benn bés indahu fa moom ad-dunya dañoo mës a tudd àddina di wax ci mbiru àddina fa qaala di waxtaane loolu daal di waxtaan ci mbiru àddina ba tudd ko di waxtaan ba tudd mbiru àddina fa qaala yonent way saa saa mooy mu nga woon te ñoom di leen déglu ñuy wax fa qaala biñ tuddee mbiru àddina nag fa qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neween alaa tasma'un alaa tasma'un wax leen ko ñaar yoon ndax du ngeen déglu li ma leen di wax dégg leen bu baax li ma leen di wax ndax du ngeen dégg li ma leen di wax <laughs> inna al bazazata min al iman yëg leen ne al bazazata lan mooy al bazazata <laughs> al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne al bazaazatu ci suuf bil baa'il muwahhada mooy ba tomb bi nga xam ne benn tomb kese la mooy ba ci suuf wa ni am ñaari zaal zaal za za za ba za <laughs> al mu'jamatayni yi nga xam ne dañuy am tomb bu ci nekk ci kaw mooy daal bu am tomb <laughs> mu ne wa muy tekk mooy rasaasatul hay'ati mooy koo xamante ne nii. Euh, ak ak ak ab ab ab ab alluram boo ko gisee nii ah rasaasatul hayati waaw moom boo ko gisee euh, mooy ak apparence am nii da gis ne kii daal xaw na euh, rasaata mooy loo xam ne ak rap waaw dañuy wax waaw boo gisee daal xam ne kii xaw naa rap quoi waaw rasaasatul hayati waaw. wa tarki wa tarki faaxiri libaas ak bàyyi li nga xamante ne mooy yi puukariwu ci wàllu col ko loolu mooy mu ne loolu mooy bazaada waaw kon mu ne yonent way saa saam ne innal bazaadata waaw mooy yow ñàkk a jox solo yi nga xamante ne mooy mbiru àddina yi bëgg bañ bañ cee naqal sa bopp waaw waaw loolu noonu noonu ba nga xam ne ku la gis ne kii moom biir àddina daal dara moom moom yoram lewu ci ah waaw <laughs> mu ne loolu minal imaani laa wax ci ngëm yàlla la innal badadata waxaat ko ñaari yoon waaw minal imaani loolu ci ngëm yàlla la bokk waaw mooy col ko gu mel nga xam ne yow lu yemamaay rek waaw paalu lu bëriñ bëriñ loo xam ne ah, ku ko gis sa mu ne bàyyi loolu day sol yoo xam ne loolu yem la rek waaw loolu mooy albazala mooy mooy mooy mooy mooy mooy naturel rek waaw li gaa yi naan naturel <laughs> cong goo xamante ne nii dinañu muur say awra mais c'est pas lu farfelu loo xamante ne nii lu clinquant wala lu trébuchant wala loo xamante ne nii ça claque déedéet <laughs> waaw innal bazazata waaw di soloo nag sol ko boo xam ne ah yow bàyyi yi nga xam ne euh, naan kii sawat yi tey mooy suñum jibi jibi daraame suñum <laughs> jibi radaame saway eh, tey saway ah moom ay ay xesneer képp lay dóor doo bu génnee rek noonu saway gars yi pop pop saway moom eh, di ci seet loolu ba moom day seet yi muy génne nga xam ne fu mu génne gars yi daal di koy commentaire mu ne loolu nag déedéet in albadada nag mooy contraire loolu mu ne loolu nag li yem ci wàllu col loo xamante ne nii loolu yemamaay kese la ak ci wàllu dund tamit noo nee albadaana yi day dugale lool mooy lépp loo xam ne daal mbiru àddina la yow du loolu moo la yitteel quoi yow daal li man da ñàkk boo ci nee loolu ci ngëm yàlla la bokk mu ne yaani al imaam Abu Daawud moo ko solo wene mu ne yaani lim ci jubbu mooy al taqaxul mais lan mooy al taqaxul waay <laughs> loolu la al taqaxul al imaam mu ne huwa ar-rajulu al-yaabisu al-jildi mooy góor gi nga xam ne nit gi dee na góor a ci yam ki nga xam ne yaram bi <laughs> al yaabis dafa dafa xaw a wow al jildi mooy nekku fi à chaque fois di nayi nayel yaram beek di ko nes nesal déedéet eh, moom moom moom moom yooyu léegi ñépp def ko bien sûr lu normal mais moom loolu du ci nekk du du du koo xam ne ku ci sëgg rek waaw nekk ci yooyu mooy ki nga xam ne yaabisul jildi waaw yaram bi day wow min xushunati al-aysh lu ko waral mooy mettitaayu dund wa tarki tarafuh ak bàyyi li nga xamante ne mooy di lu rekk yu ne ci ci bànneexu àddina yi waaw ak l'opulence waaw ak bànneex yeeg yooyu ci wàllu col ak ci wàllu naan ak ci wàllu lekk nga gis ko ba mu feeñ ci yaram waaw loolu mu ne loolu mooy at-taqahhul mu ne hadis bi rawahu solo na ko Abu Dawud al imaamu Abu Dawud as-Sijistaani wala as-Sijizi rahimahullah alayhi léegi laaj bi mooy est-ce moom dégg ko solo ñu la déedéet déedéet al imaamu Ahmad di sëriñam daal dina koy solo na ko noonu al imaamu bokk taalibeem di xam ne parti imaam Ahmad de waaw comme quoi kutubu sitta ñoom ñëpp bokk na ay sëriñ yi ñu limaloon mooy kon bokk taalibeem imaam Ibn Maaja euh, al-Qazwini rahmatullah alayhi al imaamu Abu Daawud mu ngi koy indi awwalu kitaabi tarajjuli baabun waaw mu ne haddathana nettali nañu an Nufayli mu ne ki ñu nettal moo an Nufayli do Abdallah ibn Muhammad ibn Ali ibn Nufayl ibn eh, eh, moom eh, Abu Ja'far lañ ko doon dakkantale al-Qudaa'i al-Harraani rahimahullahu ta'ala moom mi thiqatun haafiz la comme daal imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax ci Taqrib at-Tahdhib rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Muhammad ibn Salama mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Salama ibn Abdillah al-Bahili mawlahum Abu Abdillah al-Harrani ñoom ñëpp Harran foofu la ca biladu Syrie yooyu la ah voilà Abu Abdillah rahimahullah moom thiqa la comme ni al-imam al-Hafiz daal di wax ci Taqrib at-Tahdhib rahmatullahi ala al-jami' an Muhammad ibn Ishaq moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar rahimahullah nekk borom mooy ahlu siyar wal maghazi voilà mooy <laughs> Ibn Ishaq <laughs> moo nekk nii de <laughs> waaw waaw nga xam ne Medina Medina la woon la dëkkoon waaye mujj gi Bagdad la ne woon ah mu ngi noonu moom al imaam Ibn Ishaq borom euh, nga xam ne ku dëggu la woon waaye euh, daa bari woon lu mu doon def euh, li mu doon def tasha kii nu mu tudd irsaal mooy kii tadlis voilà nëpp nëppal moo tax. borom xam-xam yi daan tout cas lii mooy ku wér la waaye daa nekk koo xamante ne nii eh, boo anaanawul voilà boo anaanee loolu wóorul parce daa bokk ci nëpp nëppalkat yi <laughs> ah, waaw te moom nii al imaam ibn Ishaq Shu'ba dañ koo laaj ci mbiru imaam ibn Ishaq mu ne Muhammad ibn Ishaq amirul muhaddisiin ñu ne ko waa loolu tax gis nga lool moom la Shu'ba benn Shu'ba bi nga amirul mu'miniin dañ ko laaj mais Muhammad ibn Ishaq mu ne Muhammad ibn Ishaq mais mooy jiitu muhaddisuuna yi mooy seen mooy seen président ñu ne ko ah mais Shu'ba lu waral loolu mu ne li ndax li mu mën a mokkal sama ñu laaj ko ko beneen beneen beneen yoon mu ne sayyidul muhaddisiina li xaali hifzi moom mooy sangu na yi ndax li mu mën a mokkal waaw <laughs> moo tax doon nax naan bu dee kenn lañ war a def ab sang parce que hadis imaam ibn Isaaq mii lañ ko war a def voilà <laughs> waaye moom Shu'ba rahimahullah Eh, mais kii euh, imaamu Maalik moom la amaloon problème mooy eh, loolu nga xam ne kii al aqran nga xamante ni mooy ndax ñoom ñaar <laughs> ñoo dëkkoon Medina mais bon yoo xam ni sax <laughs> <laughs> bon daa waxoon ci imaam Malik ci wàllu askanam loo xam ne imaam Malik nag affaire bi kiiwu ko quoi <laughs> neexu ko dara <laughs> waaw moo tax nag amoon nañ problème moom ñaar waaw moo tax imaam Malik moom imaam Nisaa moom da ko doon wax ji ñagas la ko doon wax waaw wax ji ñagas a ñagas waaye loolu mooy li nga xam ne mooy aqran ñi nga xam ne ñoo bokk jamono bokk ay kii nekk ay xarit wala xamee ba pare yenn yi nga xam ne. du ci cadre xam-xam yeneen yeneen affaire la loo xamante ne moo leen jotale loolu noonu boroom xam-xam yi duñ ci bàyyi xel voilà <laughs> waaw kenn du ci bàyyi xel moo tax waxu imam Malik bii <laughs> dañ entre parenthèses la dañ ko ko bàyyi ndax imam ibn Sa'd ak imamam ñépp xam nañ ko <laughs> mais imam Malik moom beneen affaire ñooy seen diggante daal rattaxul woon dara waaw moo tax imam Malik du façon imam ibn Sa'd dafa mu jóge Médina dem dem Irak waaw mais loolu lu jar am lu am solo la waaw mooy borom xam-xam ndax nit nit la am na yoo xamante ne ni eh, yenn yoo xam ne day dox seen diggante loolu nag wàññiwu leen dara waaw te tamit ñi ñëw ci ginnaaw buñ topp lool di am ku ñu far naan bon man lii nga xam ne Maliki daa kon imaam Ibn Ishaq du dara déet boo ko waxee wax nga lu amul ah. boo nee imaam Ibn Ishaq du dara wax nga lu amul anta minal kazzabin yow ci tanarkat yi nga bokk wallahi alladhi laa ilaha illa hu yaakaar nga ne imaam Shouba dina wax ci ku mel nii loolu. ak ñeneen ak ñeneen ñu ko seedeel Imaam Maalik dafa amoon ak moom problème te loolu boroom xam-xam yi ñu ko xam lañ moom la ñu naan ne loolu mooy li nga xam ne al aqraan ñi nga xam ne ñoo bokk maas li ñuy waxante ci loo xamante ni nii comme ñu gis ñaari ustaas yoo xam ne dañoo nekk ci gox waaw mais am na daal lu leen jotale kenn ki buñ ko laaj keneen ah ay ferul sax ijj ko waaw ah, yéen yéen <laughs> kooku mais wax yooyu alors que sawaay am na xam-xam yoo xam ne moom lay jàngale mu leer naa ñu di ci gindi nit ñi est ce jàpp waxu kooku non ngay xam ne rek te tamit moom bu ko wàññi dara moom parce que moom loolu yàllaa koy def yow nag ki nga xam ne nag mooy ñëw di xuus ci yooyu comme daal imam al-Hafiz ibn Abd al-Barr rahimahullah mu ngi souligner yooyu ne kooku moom mooy ki kutus moom waaw kaw fekk yu mel noonu nag boroom xam-xam ne waxante ñoo xam ne ay maas lañu woon yow xuus ñun loolu dañ koo war a def entre ku nekk ñu jàppal li nga nekk da xam ne lii seen diggante lii la woon jeex na waaw ku nekk la nga la la yàlla ràññee ñu jële ko ci yow buñ bëggee hadith ak fiqh ah imaamu Maalik mooy <laughs> idaa dhukira al-ilm fa Maalikun an-najm la imaamu Shaafi'i doon wax bu ñu tuddee xam-xam moom imaamu Maalik <laughs> mooy mooy mooy mooy waaye nag bu ñu bëggee xam siira foog ñu jaar ci kii moo tax taalibeem bi imaamu Shaafi'i nga foog ne xamul woon loolu imaam Maalik doon wax ci sëriñ ci imaam Ibn Sa'd pourtant imaamu Shaafi'i ci boppam te taalibe imaam Maalik la woon dane man araada an yatabahhara fil maghaazi fa huwa iyaalun ala Muhammad ibn Ishaaq Allahu akbar imaamu ku bëgg géeju ci xare yonent bi saa saam mooy fiiraay yonent bi saa saam yow da nga am njukkeel waaw yow njabootu imaam Ibn Sa'd nga te dañ koo amal loolu lu ne fo foo jaar ci moom boo jaarul ci moom kan moo jàng siira ne man damay def siira moo tax def nañ siira ba jeex yow. fay yow yooy kiiwul woon ndax daa <laughs> yow yow mais. ñi ko déglu ñépp xam nañu kenn du déglu siira bi ba pare ñu naan la Muhammad ibn Ishaq nga naan mooy kat yow kooku la ma waxoon benn jotaay kooku moom ku ma ne ku ma laaj kenn mooy ibn Ishaq ngay nag ci nag ci ak xamoo kat la woon ci fenêtre bi lañ lay jàll rek <laughs> waaw waaw wow ndax ban si looloo yow nga déglu yépp kon jàkkoo ci dara waaw pourtant gis nga. imaamu Shafi'i sunu taalibi imaam Malik la xam na imaam Malik li ma joxe la woon ak kii mais teewul mooy imaam Ibn Ishaq ma ne ku bëgg a géeju laa wax ci xam-xamu xare yonent bay saasaam ak siiraam yow njaboot nga te da ngaa amal njukkeel imaam Muhammad ibn Ishaq rahmatullah alayhi kon nag <laughs> mu ngi noonu kon moo nekk nii <laughs> waaw <laughs> waaw. Euh, te tamit Imaam Malik en fait sëriñam bi tamit Hishaam ibn Urwa moom itam daa doon am problème Imaam Ibn Ishaq parce que naan non lu nan la mën a jëlee ci sama soxna <laughs> muy Fatima bintul Munzir ah <laughs> <laughs> mu ne loolu loolu loolu amul moom jàpp na ne non non Imaam Ibn Ishaq nan la mën a jëlee ci sama soxla ah déedéet ah. waaw mais loolu mën naa nekk li borom xam-xam yi ne mais euh, mën na nekk mbokkam min ar-radaa ak yu mel noonu mais euh, c'est sûr que jëlee na ci moom <laughs> voilà moom itam yooyu la <laughs> yu noonu kon <laughs> waaw mooy kii doon kii wax Asim ibn Umar ibn Qatada doon na wax naan la yazaalu fi an-naasi a ma aasha Muhammad ibn Isaaq te moom sëriñam la woon waaw lu bari danaan haddathani Asim ibn Umar ibn Qatada ibn Nu'man moom dane nit ñi duñu deñ di nekk di am xam-xam xam-xam di des ci ñoom fekk Muhammad ibn mu ngi seen biir <laughs> waaw kon nag imam ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq mais nëpp nëppal kat la woon mooy da doon def tadlis léeg-léeg mooy daa euh, bon nu dañ ko cee xame woon léeg-léeg au lieu bu bu bu jëlee mbir mi ci koo xamante ne nii keneen wala boobu déggawu ko ci diw directement mu ne an waaw mais boo tax ku mel noonu dañuy soxla xool est que foo xam ne day leeral ne moom da koo dégg waaw xadis bi nag loolu la moo tax ñenn ñi naan xadis bi daa am problème mais à vrai dire xadis bi amul benn problème mu ne fa tax sànq ñu commencé di wax kii waxoon naa la fay foo gisee ñu commencé diw fiqa wala kii <laughs> nangam di wax yooyu rek mooy daa fekk xadis ba am nañu ci wax leneen an kon an moo xam kon da imam Abu Dawud as-Sijistani buñ jëlaatee dana haddathana an-Nufayli qaala haddathana Muhammad ibn Salama an Muhammad ibn Ishaq foofu la ñu mu ne an Abdillah ibn Abi Umama moo ko jëlee ci Abdullah ibn Abi Umama ibn Tha'laba al-Ansari muy kii nii Abu Umama bi alhamdulillah moom doomam waaw doomam di Abdullah ibn Abi Umama waaw al ansaari al balawiyu rahimahullahu taala moom saduq la comme li borom taqrib at-tahdhib wax ku dëggu la kon nag moom moo ko jëlee an Abdillah ibn Ka'b ibn Malik moo ko jëlee ci doomu Ka'b ibn Malik mi ngi fi gis euh, hadiisam bu gudd mooy Abdillah ibn Ka'b ibn Malik ibn Abi Ka'b hmm? al ansaari al khazraji as-sulami euh, euh, as-salabi min bani Salima <laughs> min <laughs> bani Salima ibn al-Khazraj <laughs> Sulami fa Salami ñoo bani Sulaym yi waa banu Salima as-Salami mbokk imaamu Jaabir eh, ñooñu la woon ci ñoom la bokkoon ñoo Abdallah ibn Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu ash mooy bàyyi ma doon ash moom kon doomu Abu Umama ci Abdallah ibn Ka'b la ko jële an abi mooy ci beneen doomu saxaaba la ko jële doomu saxaaba boobu nag moo ko ci baayu moom ci baayu boppam moom mooy Abdallah ibn Abi Umaama jële ko ci beneen doomu saxaaba di doomu Ka'b ibn Maalik ku doon Abdallah ni moom moom mu jële ko ci baayu Abdallah ibn Abi Umaama muy Abu Umaama ah, Iyaas ibn Sa'laba miñ la wax léegi radiyallahu anhu qaala mu ne dakara ashaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawman indahu dunya fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa tasma'uun alaa tasma'uun innal bazaadata min al iman inna al bazazata min al iman yaani taqahhul qaala abu daawud abu daawud al imam bi mu solo hadith mu ne huwa abu umama ibn Sa'laba al ansari parce que tallale bi en fait dane an abi umama kese bu bàyyee noonu comme que abu umama al bahili moo gën a siiw da doon bañ nit ñi jaawale koog moom moo tax imaam Abu Dawud wax ci suuf xam nga imaam Nawawi moom ñun amuñ problème boobu ndax dane wa an Abi Umaama Iyaas ibn Zalaba al-Ansaari al-Haarisi radiyallahu anhu mu leer mais imaam Abu Dawud moom ni mu ko soloowe sëriñam yi noonu lañ ko ko jàngale an Abi Umaama kese lañ wax léegi nag mu war a leeral loolu ngir nga bañ koo jaawale ndax al-muxtalif wal-muxtalif waaw yi niroo te wute abu bul dégg Abu Umaama dégg teel rek ne damm na déedéet moo tax waaw boroom xam-xam noonu la boo gisee loo xam ne war naa indi lënt lënt bul bàyyi noonu naan ah nañ jëli non waaw léeg-léeg nag ngir ñawal xelu taalibe bi mën na bàyyi lool ngir nga nga pousser sa réflexion mais baax na it bu dee ne da ngay ragal ne gaa yi ci piège boo xamante ne duñ xam kan la nga leeral leen moo tax mu ne qaala Abu Dawud al Abu Dawud mu ne huwa kookee mooy Abu Umamata di Abu Umama ibn Salabata di doomi Salaba radiyallahu anhu léegi xadis baa ngi nii kon ginnaaw taxrij bi eh, kon gis nañ ne xadis bi kon xadis la boo xam ne eh, eh, parce que abu abu umar an-namari moom moo ne dañoo wuute ci sanad bi lii te loolu kiiwul ko waaw manuñ cee sukkandikoo mais lii loolu wallahu taala alam ginu lu dëgër voilà affaire bi xadis la boo xamante ne bu wér la voilà xadis la bu wér mu ngi ci musnadu al imaamu ahmad niñ la ko waxe léegi eh, hadis la boo xam ne moom bu weex weex kon <laughs> mu ngi noonu kon hadis bi nii suñu lëkkaale mooy al bazaza yonent bi alayhi salaam ne al bazazatu min al iman mooy kekk saxaaba yi di waxtaane wàllu àddina ba tudd àddina ñuy waxtaan ba tudd àddina ci seen wax mu ne leen alaa tasma'una ala tasma'u ndax du ngeen dégg ndax du ngeen déglu innal bazazata minal imaan yi gis nga al mooy bàyyi lépp loo xamante ne nii lu lu trinka lu trinka la lu luy claque waaw comme l'imam an-Nawawi rahimahullah wax bàyyi hein mooy koo xamante ne daal rasasatul hayta ay hay'a boo ko gisee nii gars dañ koy xaw a jàpp ne kiiru dara quoi waaw parce que daa bokkul ak àddina dara watar ku faaxiril libaas te nekk ko fi di sol gaa yoo bëgg moom mooy solay nañ sol lu kii yu kii non moom dina sol lu yema lu lu lu lu lu lu comme niñ ko waxee sànq yooyu mooy di di yem ci loo xam ne lu doy tamit yi nga xamante ne day wane ku ko gis xam ne kii te loolu nit ki rek mooy bu dee noonu la mel waxuñu la. <laughs> yàlla may la ay xéewal yu bari ba pare yow ngay ngay faire ngay ngay faire le pauvre non non fa am wa bi ni'mati rabbika fa haddith kanta sa xéewalu borom yim la jaarale ci yow dee ko waxtaane te bokk na ci waxtaane ko mooy muy feeñ moo la yonent bay saa noonu borom bi daa bëgg bu xéewalee jaam muy gis jeexitali ci jaam moo tax waaja nga xam ne daa ñëwoon benn saa boo xam ne mu gis ko mu mu ràpp xaw a sonn xaw a poussière def nii ba pare amul dara mu mu digal ko mu dem uti daal waaye dem ba ñëw <laughs> sol yére yu baax yoraale quelques weccet taxaw ci kanam yonent waaye saa saa ñëw nuyu ko naan ko xam ne nga mën a ko mu xoolaat ko nag waaw ah yow yaa yow la woon mu ne ko walla du lii moo gën waaw lii nga def nii am loo sàgg ba kii moo gën nga topp nit ñi di leen di leen tàllal loxo jox nañ la wala xañ nañ la voilà mooy yii boo ko defee il faut nga nekk koo xam ne bu dee nii nga mel yàlla may la lu modeste nga nekk ku modeste ci wàll sol koog dund ak loolu mooy nga nekk koo xam ne da bu nekk di di da sa tafaura di di di di di kemandeeg di laaj nit ñi fu nekk di mbedd yeeg di tàllal loxo déedéet waaw innal bazadata du loolu ah waaye it di ko def ngir gaay sarax la loolu dafa ngir yàlla mais borom bi teg la ci yooyu nga nga ngay sol lu correct ko ak même bu dee am nga lu bari mais ngay sol loo xam ne lu naru la voilà loolu noonu te tamit di tàmbal sa bopp léeg-léeg yoo xamante ne nii euh, loo xam ne da euh, xam ne daal borom bi daal moo fi ne daal alal yii man nekkuma koo xamante du ma jaamu alal tarifa ndax tarifa abdu dirham wa dinar voilà kon mooy lëkkaale duñ buñ mooy xusunatul ayis ndax parce que ak taqaxul bële <laughs> mu ne yaani taqaxul imaam Abu Dawud ne lool mooy ak taqaxul de <laughs> imaam An-Nawawi lu wax mooy ar-rajulu góor gi nga xaman nit ki nga xam ne yaabisul jildi góor jigéen a ci yam yaram yu day day day wow min xusunatil ayis dara ko waral mooy taruk dund watar ki tarafu bàyyi li nga xamante ne nii mooy euh, euh, bànneex yeeg sóobu ci yooyu waaw loolu noonu Eh, mooy nit ki day fexe yooyu du nekk li nga xamante ne mooy fukk xolam waaw du loolu mooy li nga xamante ne mooy fukk xolam déedéet waaw moo tax hadis bii nii eh, day wane li nga xamante ne mooy eh, modeste ci sa dund waaw di xem même loo nit ñi loolee ak même bu dee am nga borom alal ak bu loo man di doon loo man di ñàkk modestal loolu lay wóor ak tamit di néewal ci wàllu Euh, mooy topp ci zinatu dunya waaw mooy yi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy tuur tuuru àddina gi ak xéewal yi rek di ci xuus noonu rek fàtte sa borom ndax loolu gis nga même bu dee déglu bi fàtte woo sa borom gis nga boo ci nekkee yàgg ci bàyyi ci ba di ci def ay yenn excès boo duggee ci rek am nga problème parce que yow dalay tàyyeeloo premièrement te tamit dalay jàpp na yow lii kese mooy objectif dund gi. waaw moo tax waa ji balaa génn mën naa taxaw cinq minutes dix minutes ci seetu bi ngir lan di peñe woo xool fii wa nangam ak nangam kenn waxu la loolu baaxul mais bu ñu dëkk moo tax yeneen traité saa saabu hadith boobu nekk ci euh, riwa ci kii euh, Bulughul Maram bi. wa an rajulin sahiba ci kitaabu tahaara wa an rajulin sahiba annabiyya sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nahaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yamtashita ahaduna kulla yawm waaw <laughs> wa an yabula fi mustahamme waaw mu ne loolu noonu la commencé imaam alxaaj na xajar indi bu ko noonu moom fi ko soxal mooy eh, góor a jigéen eh, di di di di kii sangu ci même ndax waaye dañu asadoo moom ah <laughs> dafa su tere an yaxtasila la rajulu wal mar'atu eh, ci ci ina boo xam ne benn walakin wal yaxtarifa jami'an loolu loolu dañuy asadoo loolu ñi mu commencé dana yonent bay saa radiyallahu taala anhu saxaaba boobu nga xam ne xamuñu kan la mais laa yadur ndax jahalatu saxaabi laa yadur ndax kulluhum udul ñoom ñépp a wóor la borom bi wóoral kon nga ne saxaaba boo il suffit ñu xam ne saxaaba la ko wax jeex na ñi ci suuf la xool bu dëgëree baax na waaw moom mu ne. yonent bay saa saam nahaana rasulullah yonent bay saa saam daf ñoo tere an yamtashita ahaduna kulla yawm dafa tere ñun góor ñi ñuy peñaw tous les jours mooy lan. <laughs> mooy topp rek bi te ñëw di wane yow foo nekk ñu la mooy parce loolu du mbiru góor ko waaw am góor lay dindi ci yow ak tamit da lay ci yu bari yow sa apparence kese ngay stop fàtte nga sa borom ak tal foo jënd mooy defati ngir yàlla ak soo ngir yàlla dara yombati ci yow. waaw foo nekk yaa ngi naan yaa ngi imaginer waaye nit ñi lan la ñuy wax ci bii bu ma solowee nii bu ma nangamee nii yow kooku jaamu nit ñi nga lee doo jaamu yàlla moom sax day dem ba dootul am bëgg-bëgg mais bëgg-bëggam da koo kal ci yu nit ñi appréciation ya ñuy def ci ginnaaw la mu sol ak loo loolooy tax mu sol lii wala mu bañ koo sol wala dootu ko sol waaw wala yaasu billah mu ne nag yonent bay saa saam daf ñoo tere an yamtashita ahaduna kulla yawm yonent bay saa saam daf ñoo tere ñuy peñawu tous les jours pourtant yonent way sa saam doon na digle ku yàlla may karaw nga koy teral di ko waaj di ko préparer di ko di ko waajal waaw di ko toppatoo comme moom ni mu doon def di ko diw di ko takk waaye tam di ko defar loolu dafa am solo waaye mooy dëkk ci sax ci lay bañ waaw mooy léeg-léeg moo tax léeg-léeg nga bàyyi noonu voilà loolu dafa am solo loolu sunna la voilà ku xamul nag gis la de yow tout le temps da lay gis ngay bañaw mais am quelques jours wala benn jour boo xam ne nga tëbal defoo ko ñu lay wax nga xamal leen ne c'est que la waaw parce que yonent way sa sam moo ñu tere an yamtashita ahaduna kulla yow voilà ngir rek euh, euh, nit ba bañ nekk loolu noonu parce que boo ko tàndee wallahi gi ko lii may wax képp koo xam ne noonu ngay def tous les jours saa waree génn wala saabo boo kiiwee xam nga ni mu demee mooy léegi moom gis nga bu bu bu bu nebee foo xam ne amu fa amul dara bon léegi téléphone yi am na seetu lépp mais bu ñàkkee yooyu day mel ni dundutul day mel ni mais problème bu rëy mu xew parce que waa ji sangu pare nii gisul boppam quoi te daa war a gis boppam xool kanaw gi fan la ko war a jaaralee waaye rooroon boo ko nii nit nii xool ci seetu bi kii nga xam ne <laughs> foo leen fekk ñu ci kanamu seetu bi loolu nag moo loolu moo baaxul waaw ndax. boo ci sànneekoo noonu topp ko rek ci bànneex yooyu ak yooyu mooy gis nga li dina mat di la yóbbu fa sa borom ci wàllu diine ak lu ko gën a ñor ak xam ak temps bi ngay rey ci yooyu nga waroon koo passé ci leneen lu ko ëpp solo loolu dalay dalay faat waaw te mu ngi noonu kooku euh, mooy xeex ak bakkanam da koy jafe après waaw ak alalam. parce que na ne alal ñu am ci yii la ko war a jëndee walla yoo xamante ne ngir toppatoo affaire yi kii nii walla dina gis sax ku ñàkk mu mën koo dimbali benn deux euros mais na naan ah parce que damaa war a jaar urgence walla nangam woo ko ñu ne jaar fa baaxul ah mooy yooyu bu mu bu mu nekk loo xam ne tontage dañ kiy nekk loolu lañ la am ci bien sûr yoo xamante ne nii moom ngay toppatoo sa bopp comme ni la ko l'islam l'islam daa bëgg mooy diine ju civilisé waaw mais bëggul la tafrit bëggulu ëppal waaye bëggulu ak excès excès bëggu ko waaye it li nga xamante ne nii mooy ak dentee waay waay waay waay waay yow yow sa yoon new ci loolu it li sa amoo ko waaw mooy nekkal al wasatiya waaw bul ëppal ci côté bi bul ëppal ci côté bee waaw kuntum ko ummatin uxrijat linnaas waaw alata bu yonente way saa na li gën ci mbir yi mooy awsatuha voilà mooy li gën a dëgg dóomu kon nag nga digg dóomu waaw loolu la léeg-léeg ñuy gis nga mel ni waaye bu jàpp tout le temps côté yooyu rek mu litteel la déedéet voilà kon nag loolu la waaw ndax boo ko tàmbalee sa bakkan <laughs> sa bakkan tàmm ko yow finalement loolu boo lay gën a yitteel leneen te loolu di fàttali àllaaxira ak yi nga xamante ne ñooyu am solo yi nga xam ne moom la la sa borom dal ci àddina wi loolu mën na laa man na laa man na laa ricc <laughs> waaw <laughs> waaw waaye nag il faut pas juger nit ñi bu ñu waxee lii bul juger nit ñi seenu col ko waaw parce que nit ñi dafa ñoo xam ne xamuñu juger moom bu ñu déggee benn affaire rek dañuy jàll benn kii voilà ça veut dire que lii baaxul kenn kon wax naa la waxati la kenn waxu la ne di woo yooyu dafa baax yonent bi saa saa ba ko doon def saxaabaam yi ko def diw loo xam ne naan ne yonent saa saa mu lekk ci lii daal di ciy diw suñu yaram yeeg yooyu. diw dafa baax boo ko defee ñu ci fàttaliku ne damay roy yonent bi saa saam ci xaal yu kawe yaa ngi xotti maqaama laa la wax waaw mais dañ bu ci sax tout temps moo tax saxaaba bi ne dañoo tere an yam tashita ahaduna kullu tous les jours la tere ñuy peñawu tous les jours daa tudd peñawu nag mais yi tegu waaw yooyu it na moytu rek da ñoo ci noonu. kon excès bi la ñuy def la yonent bi saa saam la l'islam bëggul ëppal ci yooyu. mais yemamaay bi waaw doy nekkal ci nekkal wasat waaw sinon yow itam ma doon dégg kon nañ bàyyi loolu déedéet kenn waxu la bàyyi ko ndax at-tuhuru shatrul iman ndax laab lu ak laab mooy xaaju gëm yàlla ci wàllu jàpp ak tiim ak lu jëm loolu waaye tamit sellal wa siyaabaka fa sa yéere na nga ko setal loolu ci jaamu yàlla mooy. ça ne veut pas dire que man soluma lu lu clinquant que ni man loolu du set kii set day yem day nekk lu modeste liñ naan lu modeste nga xam ne yow yow en tout cas kenn du ak les kii ak ñoom lu modeste ko filer dans kenn du la seetlu sax ndax lu modeste nga nekk mais koo xam ne tout le temps mu ngi seet loo xamante ne fu mu jaar gaay di ko duut baaraam ak a geestu ak commenter non loolu na ko nit ki moytu waaw. na ko moytu de ndax bu melee noonu man na jur ci moom alxuyala waaw alxuyala wal kibr rëy rëy loog ak màgg-màgg bu jaay na yow tu es quelqu'un tu es un grand quelqu'un alors que bu booba ah damay ragal nag problème daal di lay jàpp moo tax loolu lu ama am solo la <laughs> loolu lu ama am solo la <laughs> waaw <laughs> waaw moo tax kii al Abdallah ibn Mughaffal moo tax am nañu ne euh, non gis nga hadis boobu nga fi wax sànq nahaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yatamasha an yamtashit ahaduna kulla yawm am nañu ne moom mii la mais bon loolu daal xamuñu mooy Abdurrahman kii moo ko jële ci moom Euh, Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari bokkul ak bu bu Seydina doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf am nga xam na Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf non kii Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari radiya rahimahullah alayhi benn taalibe saxaaba yi la ñu moo moo Seydina Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani comme ni hadith bi ne ci Musnad Imam Ahmad waaye mu ngi ci Sunan Abu Dawud ak Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullah alayhi mu ne naha dafa tere Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama an tarajjuli illaa ghibban yonent may saa saam tere na mooy ko am karaw gu bari defar ko bàyyi ko muy jàll di ko nettoyer di ko rafet di ko liis loolu da koo tere illaa ghibban lu dul loo xam da koy def tay bu tayee bu defee tay bu mu nekk tuule na bàyyi beneen jour waaw bu mu nekk barke xam nga li muy daj mooy parce que ren lay sa moo docteur xol yi. billahi leen ilaay ilaay law gis nga gis nga lii nii peut ku xamul yi mën ngaa ne kaway yi saa mais ki nga xam ne ki dund lii mel nii moom xam na lii may wax waaw. bu nii nii tous les jours mu ngi toppatoo yooyu way karawam ñi way kii wam ñi nay nàndam gi sawaay jaamu karawam gi lay mujju doon <laughs> bés bu ci amee dara lu kii rek day mel ni àddina moo tukki waaw lu tax parce que moom xolam léegi mu ngi ko gàll ci leneen lu yàlla ci ay apparence alors que borom bi inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum yeneen te way sa saam nee bi nekkul li ko ëpp li ko ëppal solo ci yéen du nekkul li xool seen yaram yeeg nan la mel ak ban couleur ak ni ngi liis na am liisut ak tamit seen taw ko seen yaram yi ni mel de li ñuy xool mooy li seen xool yi waaw yeneen traçais saabsaab nag loolu nga xam ne mooy xitma dog dog nga xam ne idaa salahat wala idaa salahat boo ñu wax baax na salahal jasadu wala salahal jasadu kullu bu baaxee bu yéwénee suux woo wële yaram wi yëpp suux lu daal di daal daal daal daal di yéwén waaye bu dee daa nekk loo xamante ne mm, dafa yàqu yaram wi yëpp yàqu muy xol loolee lay privilégié te ku muus ku ne loolu ngay féetale kaw la lépp looloo tax mu tere at tarajjul illa ghibban lu dul loo xam ne dangay def tey bu subaa nga bàyyi waaw waaw ndax bari loolu di ci sax loolu non seulement <laughs> da ngay da ngay la waaye dangay ngay yàq sa temps loo xamante ne ni wallahi boroom bi ndigalu la ko te tamit du la ko laaj kon nag loolu la quoi kon loolu lu ama am solo la waaw <laughs> waaw <laughs> waaw loolu. mais am na yeneen yoo xamante ne buñ ci toppee du jeex pourtant xadis bi man dama jàppoon ne xadis bi dañuy jàll jël xadis yi naa jaabir bi ci tegu mais eh, dafa am solo lool dafa am solo hmm? <laughs> Allahu waaye moo nañ yem noonu parce que bon am beneen xadis bu Fadala ñu gisoon Ibn Ubayd <laughs> daal doon wax benn saxaaba mais bon loolu <laughs> <laughs> waaw loolu daal <laughs> moo moo moo moo mais ga jëraawul <laughs> waaw mu ngi noonu kon euh, fekk daa am ko doon laaj quoi sahaaba bi daa ñëw laaj ko na ko mais fadala mais yow moo nekkoon moo jiite woon Misra mu ne ko mais lu tax ma gis la nga mel nii hmm? waaw man loolu ma gis la nga mel ci xaal bi nga xam ne bon xawul woon a kii quoi waaw mooy xaw a gis euh, karaw gi bopp bi daal du ko woon waajal euh, préparé wu ko ne ko te yow yaay yow yaay yow yaay yow yaay jiitu dëkk bi quoi mu ne parce que yonent bi alayhi salaatu wa moo ñu tere woon minal irfaahi voilà moo ñu tere woon ñu bari lu ñuy diwoo di di di di di xuus ci yoo yoo tout le temps ñu ciy nekk tous les jours lool moo tax tey di nga ñëw nga fekk nag jamono ji bés boo xam ne daa fekk man damay bàyyi ndax li ñu yorent waaye saa saa waxoon ne buñ ci dëkk tous les jours waaw <laughs> ah. waaw <laughs> ah, voilà wane kaana nabi sallallahu alayhi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyana voilà kon affaire yi eh, mooy yonent waaye saa saa sax doon nañu digal ngir wàcc seen bopp wan eh, ndax eh, léeg-léeg. bu jaree sax solo dal dox tuuti loolu bee leen ko def voilà waaw mu ngi noonale waaw mooy bul tàmm yoo xam ne yow mu dee nga ne non non non non non yow yoo xam ne bu ñàkkee rek yow sa dundu kale na waaw. war nga ne la bu amoon rek seen dund daan ne wëlbati nañ àddina ak suuf. waaw alors que loo xamante ne boo ko amee alhamdulilah mais bu fi am ko tàmbal saw nafsu sa bakkan ko nag mu xam ne bés buñ ko ñàkkee ñu xam ne ñàkk nañ ko ah voilà mu ngi nii lépp ngir yàlla rek kon nag mu ngi noonu kon ñu yem noonu bii di ñëw jël hadith sayna Jaabir wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala